أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم kon ginnaaw saar bi nga xamante ne mooy alqamar ñu ñëw ci saar bi nga xamante ne nii an najmi mooy li nga xam ne mooy biddiw mooy biddiw bi waaye gisoon nañu bi ñuy gis ci suuratu rahmaan li nga xam ne ci lay wax wan najmu wa shajaru yasjudaan ne mooy ne ta mooy garab am nañu ko firi mooy garab gi nga xamante ne nii moom amul amul du taxaw amul dàtt bu muy taxawee comme yi nga xam ne dañuy law am nañu ko firee loolu le am na yeneeni firi yu bari ci an najmu bi yu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax saar bii nag moom li gën a dëgër te ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di koy wax mooy ne makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima am ñu ba mu def benn laaya waaye loolu dëgërul mu am beneen wax bu ne moom saar bi Medina la wàcc waaye wax jooju moom mooy li gën a dëgër wallahu taala alam te lool li wane ne Makka la wàcc mooy li nga xamante ne nii moom la shaykhan di al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj rahmatullahi alayhima daal di see daal di nettali nga xamante ne ñu ngi ko jële ci Seydina Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa jàng saar bii di suuratu najmi ba àgg fa nga xamante ne nii mooy fa la sujood ba nekk mu daal di sujood bi nga xamante ne nii ci la tuddoon nag mushrikuuna Quraysh yi di bokkaalekatu Quraysh yi ñoom Abu Lahab ñoom Abu Jahlin ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ak gaa yooyu konkalu Quraysh yi nekk ca Kaaba ga la leen ko jàngale aw tax am na ci benn version boo xamante ne nii benn riwaaya dane saar bii la njëkk a jàng ci kaw ta waa Quraysh foofu la ca Makkatal Mukarrama ca Kaaba ga bi nga xamante ni nag ci la jàng moom alayhi salaatu wassalaam ak si fi nga xam ne fa la sujjóot bu nekk ndax saar bi noonu lay jeexe fi naan na ngeen fasjudu lillahi na ngeen sujjóotal yi borom bi tabaraka wa taala wa'budu ta ngeen jaamu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam sujjóot jullit ña fa newoon sujjóot waaye yéefér yi xattaa ñoom bokkaalekat yi sax ñoom ñépp ñu sujjóot mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu mu ne ba mu def benn waay boo xam ne ci ñoom moom moom ni mu def dafa tibb suuf ci ci tànkam ci loxoom daal di lay daal di ciy sujjóot ci suuf si ne lii doy na ma nee na gis naa ko moom moom mële ginnaaw gi ñu faat ko Badar te mooy Umayya ibn Xalaf mi nga xam ne tuddoon nañ ay mbiram fan yële ne moo doon mbugal Sayyidina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu luy kon saar bi Makka la wàcc mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkee foofu fële ca waa Quraysh ca Makka boofu kon moom lu njëkk a jàng ca kaw ñu dégg ko fa te mooy saar bi nga xam ne moo njëkk a am sujóot nga ne ma ah man romboon nañ fi iqra de suuratul alaq amoon na sujóot ñu ne la déet am na sujóot waaye iqra ba muy wàcc lépp wàccul woon saar yi nga xam ne ba allamal insaana maa lam ya'lam loolu moo wàccoon mooy daal beenu saar ba foofu la yemoon li ci def après la wàcc waaye naka noon nga ne ma inshiqaq foofu it amoon na sujjóot ñu ne la loolu it nem la saar bii moo ko njëkk a wàcc moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkk a jàng ca wax leen ko ca biir kaaba ca kaaba ga foofule ñu dégg ko loolu kon di dëgëral wax jooju leneen lu koy dëgëral mooy ba léegi li nga xam ne moom la ñoom moom imaam yi la tuddal léegi muy imaamul Buxaari imaam Muslim ak ñeneen rahmatullahi alayhim jële ci mawlaana ibnu Mas'ud ibnu Abbaas ni Abdallah ibnu Abbaas ibnu Abdil Muttalib radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jàng suuratu najm mu sujóot jullit ñi sujóot yéeféer nit ñee ginne yépp sujjóot xattaa yéeféer sax dañoo sujjóotoon keroog léegi nag kon loolu yépp day wane ne loolu kon Makka la xewoon boroom nag di tàmbali mu ne bismillahi irrahmani irrahim mu ne wan najmi idaa hawa mu mu ngi tàmbale bismillahi ci turu ki ne mooy allah di boroom bi tabaraka wa taala arrahmaani mi fees dellëg yërmande arrahimi te yërmandeem googu daal di yaatu ba lépp ñépp daal di koy xaj mu ne wan najmi maa ngi wat nga xamante ne mooy biddiw ba ida hawa bu nëbboo wala wan najmi maa ngi wat ci biddiw bi ida hawa bu daanoo maa dalla saahibukum wa maa gawa mel ni ñu ko borom bi moolu tax ngay waat mu ne maa dalla sànkuwul de te moyul njub saahibukum seen waa ji di sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam yéen waa Makka da ngeen ni dafa sànku ndax bi mu fi bàyyee li fi maam ak woon indi fi diine lu bees borom bi nag ne maa leen di yëgal ne moom sànkuwul de wamaa rawaata beewul du dak ndeewtee ko dugg ba mu ñëw naan li fi mag ne woon du noonu déedéet wamaa yantiqu anil hawa te alquranam jii alquran jii ma ko yónnee mu leen koy jàngal ngeen naan ci day wax lu ko neex yëg leen ne moom du wax du waxantu anil hawa ci li ngeen xam ne bànneex ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul bànneex comme nit ni ñu ko amee li nga xam ne moom lañ naan nit day topp bànneexam loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom da ko ñoŋal ci moo tax mooy wama yantiqu anil hawa moom du waxe ci yéen nit ñi li ngeen xamit bànneex topp bànneex ak yooy rek nga xam ne li la neex kese ngay def in huwa moom li muy wax nekkul te alquran ji nekkul illaa ndere lu dul wax yun wax yu la déey loo xam ne borom bi yuuxaa moo koy déey di ko yónnee Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam mu koy jeey allamahu muy wax nag ginnaaw bi mu waxee kon lan la mooy léegi ab la boo xam ne boroom bi révélation la bu mu koy jeey allamahu ana ku ko xamal mu ne allamahu ki koy jàngal di ko indil shadidul quwa mooy boroom doole ju tar ji mooy kan sayyidina jibril alayhi salaam lay wax nii zu mirratin boroom kattan la fastawa mu daal di yéeg daal fii mu ngi wax Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam nga xam ne comme ni ko Mawlana Ibn Mas'ud yooyu waxee radiyallahu anhum mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaari yoon la gis Seydina Jibril comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi binde mu am li nga xamante ne juróom benn téeméeri laaf nga xamante ne muy six laaf yoo xamante ne nii tax saddal ufuq dafa fees horizon bi fees asamaan si mu xoolee laaf dafa fees fu gis mu fees del ci fépp moom Seydina Jibril moom lay wax nii mu ne kooku nag moo koy xamal zu mirratin borom kattan la fastawa mu daal di yéeg yemoo ba nga xamante ne nii ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam fi mu ko njëkk a gis dafa waxtaan ak Seydina Jibril alayhi salaam ne ko dama laa bëggoon a gis comme ni nga xam ne noonu la borom bi bindee mu ne ko ha mu laaj ndigal borom bi tabaaraka wa taala may ko mu daal di ne ko nan daje fële ci ko teg jabalu Hira foo fële ca foofu nag ba mu feeñee dafa feeñ foofu fees mu fees del asamaan si ak laafam yi moom Seydina Jibril alayhi salaam ba yonent bi alayhi salaatu wa da bu ko gisee dafa daanu xëm loolu nag lay wax ni ne nag farmazu mirratin fastawa wa huwa ta ba ko yonent bi alayhi salaatu di njëkk gis ni ma ko binde moom ak laafam yu bari yoo yële di juróom benn téeméer bi six cent laaf moom mu nga woon bil ufuqil a'la mu ngi daal di woon sadd daal di feesal doxi asamaan yëpp yu kawe yi summa ginnaaw dara parce que dallaa mu dandu si si moom gannaaw ba nga xam ne ci ko feeñ noonu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam noonu le mu daal di koy mu daal dandu si jege ko fa kaana mu nekk qaaba qawsayni aw adnaa mu mel ni gis bi loolu nga xam ne fi ñuy def flèche bi ak lii buum boobu ñuy xëcc di ko fa def ni ñuy jegee ñaar yooyu mu ne noonu moo ko gënoon a jege wala lu misaal la bu araab yi joxe ngir wane bu ñuy natt lenn loo xam ne lu jege naan qaaba adnaa wala mu ne bal li am sax diroon naa jega loolu le fa awxaa mu daal di wax yu ilaa abdihi mooy ca jaamam ba mooy borom bi daal di wax yu ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salatu wassalaam waaye daal di koy jaarale ci sayyidina jibril alayhi salatu wassalaam maa la nga xam ne awxaa moom la ko wax yu maa kadabal fuaadu xol yonent bi alayhi salatu wassalaam weddiwul te wutewul maara a la nga xam ne moom la bëtam gis mooy li xol bi gis ak li bëtam gis dëgg la de Seydina Jibril la gis afa tubaaruunahu moo yéen yéefaru Makka yi ndax da ngeen di daggatanteeg moom di ko weddi ala maa yaraa ko gisoo Jibril seen jinne nga gis ay jinne lay dikkal nan ngeen xamu ngeen moom ni gis borom bi ne man la maa ko ko wan moom yéen ngeen ne du Jibril la gis ay jinne la gis loolu lii nii benn façon fekkte firi la boo xam ne moom la boroom xam-xam yi am ci ñoom ñoo xam ne rahmatullah alayhim lii lañu wax am ñu ne déedéet lii nii saar bii lay wax boroom bi tabaraka wa taala lay wax ne summa dana mooy ba nga xam ne laylatul isra'i mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam riñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom bi daf koo jegeñal daal di koy wahyu ilaa abdihi moo tax mu ne fa awha borom bi wahyu ilaa abdihi ci jaamam bi di yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa la nga xam ne awha moom la ko ko déeyi loolu loolu lay wax fii loolu beneen wax la boo xam ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy wax mu ne wala xatte dëgg-dëgg buñ continuer ñoo wala xat dëgg-dëgg la aahu moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam gisoon na Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam wala ñu ne borom bi lay wax rek nazlatan uxra mooy beneen yoon mooy ne gisoon na Seydina Jibril fii ci kaw suuf waaye gisoon na ko feneen de nazlatan uxra beneen yoon fan la ko gisoon mu ne inda sidratil muntaha ca garab ga nga xam ne mooy garabu déytal ga nga xam ne moom doxaan bi mu ngi jóge ci juróom benneelu asamaan jeexe ci juróom ñaareelu asamaan nga xam ne